أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحجة العلم أبو زكريا محي الدين an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalus salaati wassalaam fil baabi as-saadisi wal khamsiin وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم حشوه ليف رواه البخاري رحمه الله تعالى قال الإمام الحافظ النووي رحمه الله di ñëwaat ba léegi ci bunt bi nga xam ne moom lañu nekk buntu bi nga xam ne mooy cinquante six wala garab gi nga xam ne ci tool bi mooy juróom benn fukk eh, mooy juróom fukk ak juróom benn eh, di wax ci ngëneelu xiif ak metti taayu dund ak bi yem rek di néewal ci li nga xamante ne nii mooy ci wàllu lekk ak naan ak lu ñuy sol ak yu mel noonee ci cëri bakkan yi ak bàyyi li nga xam ne mooy bànneex yi ci suñu jotaay bii ñu génn nag gisoon nañu xadiis juróomi téeméer beeg juróom benn di cinq cent six mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaal laqad ra'aytu sab'iina min ahli as-suffati ma minhum rajulun alayhi ridaa bani mu jeexa walillahi alhamdu wal minna te xadis boobu jiitu woon nañu gisoon ko ci xadis 469 comme ni ñu ko waxe woon walillahi alhamdu wal minna tey comme niñ ko yëgale woon ñu war a gis xadisu 507 mooy xadisu sayyidatuna Aisha anha wa ardaaha mu ne wa mu ne al imam mu ngi koy jële ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha annaha kaana nekkoon na firaashu rasulillah lal lalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu doon tëdd min adamin ci der la waaw mooy cuir la woon ci der la woon boo xam ne pa bu ko jàpp comme cuir ni ñuy solo yére yooyu ah mooy ci der la boo xamante ne nii dañ koo wulli mooy deru comme deru xar wala deru giléem boo xam ne dañ koo wulli defar ko traité ko tani ko ah xas wu liir waaw li nga xamante nii moo ko moo xaswu mooy ne yi nekk ci wet gi liñ ko wërale woon léefon ay fibre la ay caru garabu tàndarma mooy car yi palmier tàndarma garabu tàndarma kii yu sew yooyu boo ko jëlee di ko comme yooyu nga xam ne mën nga ko jël di ko ràbb dara waaw car yooyu ci kiiwu tàndarma yi te xaw a nooy loolu lañ ko wërale woon Allahu akbar mu ne rawaahu soloona hadis bi al-Bukhari yu daal imaam al-Bukhari rahimahullahu léegi laaj bi mooy est ce que moom kese solo naan la hadis bi en fait à vrai Muslim solo na lu mel nii te mën nañu ne hadis boobu ci bii moom bii benn la waaw naka noonu al Abu Dawud as-Sijistani ak al imaamu Tirmidhi rahimahullah al imaam ibnu Maaja ak seen sëriñ la ak sëriñu ñoom al imaam al Buxaari ak imaam Abu Daawud ak imaam al Buxaari di imaam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal li tax nag ñu wax la lool xoola imaamul Muslim moom dane sayyidatu Aysa foofu dane kaana wisaadatu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam allatii yattaki'u alayhaa min adamin hashuhaa liif waaw beneen bi mu ne kaana firaasu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladhi yanaamu adaman hashuhu liir waaw kon kay lii est-ce que moom lii du benn <laughs> déglul ma wax la ko eh, ah, bi ma njëkk wax mu ne innama dëgg-dëgg nekkoon na waaw kaana kaana nekkoon na wisaadatu rasuulillah mooy ñegenaay mooy li ngay teg boo tëddee teg ko ci sa ngir mu xaw a yëkkati ko tuuti par rapport ak fi nga tëdd mu ne allati bi nga xam ne yattaki u alayha ci la doon euh, wéeru waaw mooy bu ci tëddee ci la doon wéeru boppam min adamin ci der la bu ñu wulli hashwuha liif li nga xamante ne nii moom moo ne woon reboor yi la ko waroon liif voilà kii liif la woon mooy ci kii wu tàndar mooy car yooyu ñu la wax léegi xoolal imaamul euh, euh, kii nu mu tudd Euh, alors al imaam muslim beneen bi ma la wax sànq man la moo tax mën nañ ne benn la foofu yëpp ci kitaabul libaas wa ziina la ko baabul bi imaam an-Nawawi tudde ak shurah lenn shurah yi at-tawaadu' fil ak wàcce non wàcce sa bopp ci wàllu foofu noonu mu ne ana Aysa moo xadis bi ñu wax léegi la taqale mu ne innama sayyidatu Aysa ne innama kaana firaashu rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi yanaamu alayhi adaman hashuhu liif waaw mu ne innama dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaw mooy ah li nga xam ne mooy laltu li nga xam ne moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon nelaw doon fanaan alladhi yanaamu alayhi la moo tax boo ñu naan ne comme suñu lal yii la de waaw mu ne loolu noonu xam nga la la ci der la woon ah alladhi yanaamu alay adaman der la bu ñu wëlle hashwuhu liif li nga xam ne moom lañ ko wërale woon mooy car yooyee noonu am na ci benn riwaay imaamu euh, muslim ci suuf da wategaat ne foofu nii lañ ko nii lañ ko wax dijaa rasul kaana di innama kaana dijaa'u rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi yanaamu alayhi adaman hashwuhu li dijaa mooy fi ngay tëdd rek benn la Allahu akbar kon moo tax ma ne leen yii mën nañ ne imaamu muslim solo na ko na ko noonu ñoo la ko al imaamu liñ la sute léegi léegi kantaal imaamu al Bukhari rahimahullahu ta'ala moom ni imaam ne rawahu al Bukhari rahimahullah mu ngi ko ndi ci kitaabu ar-riqaaq baabu kayfa kaana ayshu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabihi radiyallahu anhum mu ne haddathanii Ahmad ibn Abi Rajaa al-imaam Abu Abdillah al-haafiz al-imaam amiirul mu'miniin mu ne haddathanii nettali na ma man dong al-Buxaari Ahmad ibn Abi Rajaa sama sëriñ di Ahmad ibn Abdillah ibn Ayyuub al-Hanafi Abul Waliid eh, al-Harawi rahimahullahu ta'aala ah qaala mu ne haddathana an-Nadr mu ne ki ñu nettal mooy an-Nadr ko mooy an-Nadr ibn Shumayl ibn Kharasha ibn Zayd ibn Kulthum ibn Anas ibn Zuhayr ibn Amr ibn Hujr ibn Khuza'a ibn Khuza'a ibn Mazin ibn Amr ibn Tamim al-Mazini Abul Hasan al-Basri al-Marwazi mooy borom nahwi bu bu mag bi an-Nadr ibn Shumayl nen yàgg lañ ko fee gis an Hisham eh? mu jëlee fi Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi radiyallahu an ali Zubayr an qaala mu ne axbarani Hicham mu ne xabaare na ma abi sama baay di Urwa ibn Zubayr radiyallahu anhuma an Aisha mu jële ci tantam di sayyidatu Aisha bint Abi Bakr ibn Abi Quhaafa as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu anil jamii' annahaa qaalat kaana firaashu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam min adamin wa hashwuhu min liif noonu la ko ëndee waaw kon nga gis ne kon lii nii ndeysaan al imam sànk ñu ngi koy fàttali lëkkaleem ak suñu bunt bi mooy xam nga dala wax wal iqtisaaru ñu tuddee bunt bi wal iqtisaaru ala al qalil min al maquli wal mashrubi wal malbus gis nañ ci wàllu mashrub li ñuy naan mashrub li ñuy naan ci hadiisu sayyidina sayyidina ah, par exemple gis nañ jee bu Abu Hurayra bi mu ñëwee ne yonent la saa saam bi ma xiifee mu gis ma ne ma Abu Hurayra ñu dem kopp bañ ko defaloon ci soow gis nga loolu li mu néewee néewal ci wàllu naan waaye ci wàllu coow gis nañ hadith bi ñu mujjee léegi ci jotaay bii weesu bu Seydina Abu Hurayra bi mu doon wax waa ahlu suffa waaye yonent la saa saam ci boppam nga xam ne euh, Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu nee nañ Sayyidatu Aisha moo ma génneel moo ñu boo xamante ne nii décrire yére ba ne yére bii ki nga xamante ne mooy li nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lii la ko borom bi génnee àddina muy ak complet boo xam ne day am kisaa ci kaw wa isaar boo xam ne bu diis mu ne qubida rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii hadayni ci lii yére yu modeste yi nga xam ne day am ay rëdd ah lii eh, eh, muy hmm, muraqa yooyee am ay rëdd waaw loolu nga gis ne yére yooyu lu modeste mooy kon wal iktisaaru di doyloo alal qalil minal wal malbuus dugg na waaye léegi ak malbuus léegi nag fii <laughs> may parce malbuus lu ñuy sol nekkul kese li ñuy sol ci yére moo tax xanaa xamoo laltu bi ngay toog wala ci arab euh, malbuus ma ne ma ma ne la si ah ma ne la xanaa déggoo hadiisu Anas ibn Maalik radiyallahu anhu bi nekk saxiixayni bi nga xam ne ci la doon nettali yonent bi alayhi salaam bi ko bàjjanam wala ndayam wala maamu wala kii yoon euh, euh, invité mu ñëw ah bi mu ñëwee ñu xéwlu ba pare yonent bi alayhi salaam ne quumu fal fal usalli lakum jóg leen ngir ma julli leen waaw julli fa ñaari rakka Seydina Anas ne fa qumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuuli ma lubis fa nadahtuhu bima voilà <laughs> Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne mu jóg jëm ci benn benn basan boo xamante ne nii xadis wadda commencé na ñuul mooy kon couleur am nekkuloon lu ñuul waaw mais lu bari ñun tuuriment lu bis liñ ciy dox ak di ci toog loolu la parce que ak lal tuwa boo xam ne ñoom dañ ci doon toog lu bari di ci dox lu bari ak tamit di ci dëkk mais loolu est-ce que dañoo jël laltu gi di ko sol est-ce que c'était pour sol mais mooy min tuuriment lu bis li taxoon mu <laughs> mooy kon loolu dañ ko koy woowee fii nag mu lay wan gis nañ côté yére yonent may saa saam niñ ci doyloo woon loo xamante ne nii lu néew képp la ci hadith Sayyida Abu Burda mi ma la wax léegi ak yeneen yi ñu gis côté lekk côté naan gis nañ ko ak côté Sayyidatu Aisha mi ne waa kër Sayyidina ma suñoo suur ci xubju sha'ir ñaari yoon ci bés mi ma solo ak yeneen yi nga xamante ne nii yàgg nañ koo gis ak xadis bi ñu euh, boobu dañ koo xawula préciser suuf euh, mooy avant dernier xadis bi ñu gis bu sëy naa xadis euh, Anas bi radiyallahu anhu muy cinq cent cinq bi bim ne rahana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam dir'ahu bi sha'irin wa mashaytu ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bi khubzi sha'irin wa ihalatin salikha voilà mooy nee na damaa dem ci yonent way sasam fekk bi mu naan mu tay woon kii mbubb ko ngam ni mu joxoon yahuud bi mu ne maa ngi dem ci moom andil ko lan xubzin bi xubzi sha'ir mburu woo xam ne ci orge lañ ko defe blé te waxoon nañ la du nooy yooyu de déggoon nga li nga xamante ne nii moom lan la la woon yonent bale saa saa masu lañ gis laa wax <laughs> li nga xamante ne mooy yu neex yi masu koo gis Sahl ibn Sa'd lan la waxoon <laughs> an naqi ya mais yonent mu moom man naa lekk ci mburu yu nooy yooyu te baax te neex te nooyee te neex a jàllale mu ne ma ne an naqiya farine bu weex tàll ba ñu yor ñun di ci defar suñuy beñe ak suñu yooyee di ci bànneexoo loolu ci boppam yeneen tubaab saa saa masu koo gis mburu mu neex mañ koy defaree masu koo gis boo ko boromam yónnee ba léegi. kon xubzu boobu bul yaakaar ne moo tax mu ne la fële moo mooy alxuwaaraade huwa darmaku saway <laughs> waaw ah. gis nga euh, te nañ doon defaree euh, euh, mburu moomee waxoon nañ leen ko Seydina Sall keroog biñ ne ko mais yéen yéen yéen yéen mais mais mais mais mais mais mais mais kayfa kuntum ta'kuluuna ash-sha'ira ghayra manxuul waaw mais yéen nan ngeen lekke blé boo xam ne pepp boo xam dañ dañ koo bay indi ko pepp bi nan ngeen ci doon defaree mburu te amu ngeen woon bu ngeen koy liggéey amu ngeen ay ay yoo xam ne ci ngeen koy beese ba mu moo ci ngeen koy seggee tamit nga xam ne day boobu dindal la yi nga xam ne waru cee ànd ak li war a dem filtre lépp yéen fa ngeen doon lekk te loo amoon amul dañu ko doon bees ci ngelaw li waaw dañu ko doon bees non soit kenn day ëpp wala ci ngelaw li rek waaw lu naaw bu doon naaw léegi li la ñuy jël te loolu xam nga ne dina bes ay biir mooy mburu yi ñoom noonu lañ ko kon bu la nee xubz sha'ir na sëy naa Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom laa ko ndil ba par indil ko graisse boo xam ne dese naa teg xoolal <laughs> waaw mooy mu wax la gis nga façon façon lekk gi nga xam ne eh, eh, ni mu ni mu ni mu ni mu xamante ne lu modeste la waaw vraiment loo xamante ne eh, bokkul ci yow ci waxuma la waxuma la sax ci yu diggu doomu yi bokkul sax ci yu diggu doomu yi am na ñoo xam ne comme ni ma la ko waxoon ci ñun wallahi dombale nañ seen bopp lekk affaire yu mel noonu waaw. tellement dañoo beñewu naanee ci xéewalu yàlla yi ba xamatuñ fan lañu ñu nekk waaw ba xamatuñ suñu bopp waaw ba yenn yi mais mais jombal nañ ko suñu bopp kon côté wow gis nañ côté lekk yonent bi alayhi salaam tamit waaw yooyu nag mu ñëw di la waxal waaye nag bul yaakaar ne nga am ne xam naa lal ma war naa nooy ah xanaa ab demi la ab ab double lii lay nekk boo xamante ne nii am chevet am nangam ak nangam mu ne la mukk la kaanat sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne ma ne kaana la nekkoon na laa wax kaana firaasu rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam beneen bi kaana dijaaw rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah ah dégg leen ne beneen bi mu ne kaana innamaa kaana firaasu rasuulillahi nga yaakaar ne xam naa mooy lantu gi muy toog buy kii mu ne allazi yanaamu alayhi la wax bi nga xam ne ci la doon nelaw waaw ci la doon nelaw mu ne adaman daa nekkoon li nga xamante ne nii der bu ñu wulli haswuhu liif liñ ko wërale woon même ñegenaay bi noonu la woon kon mooy gis nga moo def si gi non du loolu noonu ma ne nekkul woon sax pajaas xam na pajaas sa yow xamoo pajaas pajaas bari nga ci morooma attention bagaas benn bu lal la boo xamante ne ni benn bu lal la boo xamante ne ni comme lal yu ñu yor les matelas yi lay niru mais au lieu matelas bi yu nooy yi nga ciy gis matelas bi matelas bi yi mu nooy loolu au loolu xam nga léeg-léeg day am lu koy wër lu koy tëj sauf que ci dafa mel ni dañoo dindi lu nooy loolu léegi def ci ay kii am mbóob am mbóob xam nga mbóob boo bayee ci àll bi ah yow bay loolu am nga ko waaw ba am ay li nga xam ne mooy am mbóob ñax yi nga xam ne yu wow la ah nga jël leen dugal leen ci biir rokkas leen ci waaw ba ñu téye dëgër ba affaire bi ne peke rek comme boo doon boo doon dem ci ci àll bi bay di di di di gubi waaw gis nga noonu nga doon gube jàpp saaku saaku bi yor ci ñax mu bari gub lu bari ndax da ngaa war a dundal sa wajan bi waaye sa fas wu góor wee sa xar yeeg yooyu yëpp te sa saaku bii nga xam ne naa war a weer nga jël ko dugal ko di ko rokkos di ko rokkos ba mu ne peke rek nga xam ne dañ ciy mën a toog du du yëngal saaku boo ko tegee sa bopp mel ni mu mu dara du du du daj ndax da nga koo rokkos ba mu fees lan boobu nag noonu lañ ko doon def waaw ba mu dëgër fii daal di koy teg. waaw am luñ ci muur mooy li koy protéger après la gi sa sa sa sa sa sër wala sa euh, mbaj wala sa sërumdudu euh, affaire ba waaye li ñuy laal si lal yi rek ah, waay fàtte naa ko <laughs> li ñuy laal rek dara voilà benn dara après édénis da déwa loolu mooy pajaas <laughs> loolu sax loolu nekk loolu sax pajaas boobu kii der la der der ajaman der der bu ñu wulli yaa ngi mooy der yi ñuy jullee imagine nga lool ñu ne la yow loolu ngay nelaw c'est ça ton mooy sa lii comment sauve tout l'animal oui nga ne da koy jokkale so nga ne la yeneen way saasaam nag yooyu moo doon lalam liñ ko doon wërale livre ah ci caru tàndar may kon gis nga côté caw ko ni nga xamante ne noonu la modeste woon noonu la nekkoon loo xamante ne lu yem a maay rek allahu akbar allahu akbar kon suñu la kaare baa moom kon wax na la kon côté almalbuus googee nga bañ a jàpp ne mooy lu ñuy sol rek waaye lépp lu ñuy fanaan ak lu ñuy toog loolu it ci la allahu akbar ah moo tax bu ci ma tëdd comme niñ ko fi tudda woon tuddati ko fi tuddati ko fi ci hadith sayna Omar beek radiyallahu anhu ak yeneen ak yeneen que ne moo tax yonent bi saa bu ci tëddoon da doon def ay traces ci moom <laughs> bu ko masoon bu ci masoon a tëdd da doon def ay traces moo tax Seydina Omar na bi ma ñëwee maa ngi xool Yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa iza Nabi sallallahu alayhi wa sallam ala hasirin qad athara fi janbihi waaw waaw mu ngi def ay traces ci benn laltu la tëddoon jóg maa gis mu ngi def ay traces ci moom Allahu akbar léegi mu ne loolu benn affaire la waxoon nañ la tamit que ne dafa am benn jigéen boo xam ne dafa ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam dafa ñëw sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee ndaw si dafa ñëw fekk yonent bi euh, ci bon ñëw ci kër salaam bon gis ni mu doon daal koy ab ab ab ab ab ab teen nangama ci nangam ndaw ndaw si dem rahimahullahu ta'ala moom moo ko solo nee na Sayyidatu Aisha nee na ndaw si dem waaw soit moo ko indi wala mu yebale benn lal boo xamante ne ni nag moom lañ ko lañ ko wërale mooy suuf la suuf xam nga leen leen xam nga loolu moo gën a nooy imagine leen mu leen mooy yi nga xam ne yére yu nooy yooyu ngay su nga xam ne da nga koy mën a sol mu mu nooy loolu moom laltu bi mu andi yonent way saa saa ngir mu ciy tëbbi te changé bii nga xamante ne ay cari càndarma lañ ko wërale mu ne moom nag mu def boo xam ne nag leen la xam nga moom moo sa a nooy yonent may saa saa nag bi mu dugg see benn naa ne nee na yonent way saa saa dugg <laughs> mu xool gis <laughs> gis na laltoom gi soppi nañ ko <laughs> mu ne mais mu ne Aysa laajte mais ku def lii mu ne ko benn jigéen ci lansaar yi de ah benn jigéen daal moo ñëw diw xanaa na ko wax bien sûr <laughs> waaw moom daal moo ko fi moo ko fi yebal si moo fi indi bii yeneen ci laay saa saa mu Sayyidatu Aïcha ruddihi ya Aïcha <laughs> wallahi law shi'tu ajra Allahu ma'i jibal adh-dhahab wal fidda waaw <laughs> mu ne mu ne ko Aïcha delloo ko jëloon nga delloo ko ko delloo ko lal fu gi mu indi waat naa ci yàlla bàyyi leen ma sama bi fi ne eh waat naa ci yàlla bu ma sooboon borom bi damay dawal defalal ma montagne yi muy or ak xaalis waaw tawa gisoon nañ ko ci hadith sayna Abu Umama Sulay ibn Ajlan a akbar kon eh, loolu lañ la doon wax ne am nga bii ni mu wute Seydina Ibn Mas'ud moom nee na ñoom bañ gisee Yonent bi saa saam tëdd ca lal ko mu def ay jeexital ci moom dañ koo laaj ne ko mais Yonent bi saa saam ala na'tika bi shay'in ndax duñ la utal duñ la utal beneen liggéey beneen kii bopp lal ko mu gën confortable bi yonent way sar sam ne ne ne ne leen déedéet man naan man man maa lii wala dunya ah, man lu ma am ak àddina àddina lu mu am ci man amul ci man dara te man it aw ma ci moom dara te sakkuuma ko ci sax waaw man nekkuma innama ana wa dunya ka rakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha voilà man sama misaal ak àddina nekkul lu dul aji war boo xamante ne nii dafa war waaw Ah, ñëw ba ci nekk ci voyage ñëw ba ci ronu benn garab daal di fay eh, eh, tëdd après de mu jóg daal di ko fay bàyyi waaw mu ne kon lii la man àddina lii laa am ak moom kon nga gis lu ne lañ doon waxee ne gis nga ndaw si émotion ko jàpp ak tamit loolu mooy wareefu taalibe bi waaw daa war a di yëttiwoo yittewoo yëfu sëriñ bi wala yëfu borom xam-xam bi da koo war a yitteel waroo la rek ngay garaawul waaye waxoon nañ la sauf que. boo ñëwee nag ba war a soppi lenn ci li nga xamante ne nii moom moom lay doxale ah bu boobaa nag na nga ko ci laaj digal comme li ñoom Ibn Mas'ud radiyallahu anhu def daw si nag moom loolu la dem moo tax yeneen tubaab saa saam da koo delloo moo tax lool euh, li nga xamante ne nii mooy bu dee looy la bokkul ak loo xam ne dañ koy indi moo tax kado yi gisoo soow ko doon indil kenn laajul ne est ce que yeneen tubaab saa saam dina ko lekkam yoon yi dañ ko ñu ko diw de moo la fi indil ñu doon waaw diwle moo la ko fi indil yonent bay saa saam jëfandikoo ko woo waa ahlu suffa waaw loolu mooy exemple bi wax sax ci oto bi yow nga loolu bokkul ak ñëw bon fekk oto bi saway euh, euh, nga wax gars yi dañ leen di surprise quoi wax chauffeur am bi ne ko léegi xam nga dañuy ñuy def da ngay jaar comme que man jaaykatu oto laa wala damay wàccee oto yow oto bii nii indil ma ko waaw yow daal boo xëyee bés sàngam nga gis ne sëriñ bi amul programme rek defal ndànk nga jël oto bi nga indil mu ko jël boo xamante ne nii bu bees takk la année bii bu bu bu ci bu mujj bi la ci yaxaw bu mujj bi la bu ko defee ma jox ko ko bu baax nga xam ne bu ci nee mel ni ku nekk ci salon loolu bu ko def waaw parce que sëriñ naa génn ne ah euh, man de ne ne diw tey ñoo dem bërëb sàngam waay waa waajalal waa ji dem. ak si nañ bi benn oto boo xam ne ma su koo gis muy bu bees tax mu ne ah ana sama oto ba ñu ne diw de ba moo ko yóbbu <laughs> xam nga loolu man na man na ci bañ a d'accord waaw ndax moom leneen ko gënal moo tax loolu loolu loolu bokkul ak nga bàyyi fi oto bi andil ko beneen bu boobaa moom dina am foi waaw loolu mën naa nekk léegi beneen mooy comme rek nga di addi yëpp andi leneen mais ñëw soppi ko complètement ci loo xam ne ndigal amu ci ndigal non non loolu la ñu yonent way sa Euh, euh, euh, ci hadiisu al imaam al Bayhaqi rahimahullahu ta'ala anhu wa arda kon nag hadiis baa ngi noonu ah léegi nag ñu jàll ci hadiis bi nga xamante ne nii moom moo ci topp inshaa Allahu ta'ala wana al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala